léegi léegi nag mu des hein <laughs> léegi nag nañ ci ñëw insha allahu taala ci euh, gàttal lool sax hein muy euh, lana lëkkaaleem ak bunt bi dañ naan la euh, hadis bale eh, num tudd ibnu umar radiyallahu anhu bi doon wax ne eh, dañoo dañ ko kii imaam muslim mooy da ko euh, séddale ñoom imaam euh, Seydina Usaama ak Seydina Ali ibn Abi Taalib loolu imaam Ibn Umar nettali na ko waaw loolu imaam Ibn Umar te loolu it mu ngi ci saxiix yi imaamu muslim mu ngi koy indi fi nga xam ne ci kitaabul libaas bi mu ne wa haddasanaa Shaybaan ibn Farrukh qaala haddasanaa dañu bëgg laal euh, fu bari bu ko defee njàngat yi. bon yu bari gisoon nañ ko waaye mu gën a tee neex <laughs> Shaybaan ibn Farrukh qaala haddathanaa Jariir ibn Haazim qaala haddathanaa Naafi'un an ibn Umar radiyallahu anhu qaala ra'aa Umar Utaaridan Utaaridan at-Tamiimi waaw Utaaridan at-Tamiimi yuqiimu bis-suuqi hullatan siyaraa wa kaana rajulan yaghshaa al-muluuk wa yusiibu minhum voilà fii daa gën a leeral Utaarib wax na waa ji Utaarib mi at-Tamimi moo wax nañ la ibn Haajib la at-Tamimi <laughs> bokkoon ci waa Banu Tamim sawaay mu taxawal ci marché ci biti waaw xam nga arab yi loolu dañ ko tàmm même boo demee xaramul euh, makki nii waaw gis nga boo génnee rek gandum centre commercial loolu nag euh, sunna la daa yàgg ama ah. waaw bu kenn ne waayow lii c'est pas normal quoi nan la ñuy génn ci kaaba gi nii rek dugg temple commerce bi nga xamante ne nii jàkkaarloo kaaba gi nii ah, lii mooy lan dañ naan la lii mooy lan lii mooy sunna waaw bala nga fee nekk nag di di di di di di inkaar ci nit ñi di leen bañal yenn yi danga war a xam sunna laa wax waaw Seydina Omar a ngi yeneen saa sam daa génn ci jàkka ji ci buntu jàkka ji la marché bi ne woon la gaay doon jaay waaw <laughs> dafa génn rek gis otaarib moo tax fii mu ne otaarib yuqiimu bis suuqi ci marché bi la taxawal xullatan siyara di jaay ab ab ab ab ab boo xamante ni daa nekk loo xam ne euh, lii la mooy euh, sooy mu ne te daa ne woon waajoo xam ne nag yaxshal muluk waaw li ma doon wax mooy rek ngay dem waaye da ngay génn gis gaa teg ay affaire ay yére ay kii di jaay voilà <laughs> waaw ca masjidu sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib gaa yi gaa yi gis gaa yi ñu teg affaire yi di jaay waaw yu bari noonu loolu nag sunna la waaw waaw yow nag boo miinul bul ñëw eh, di wax la lii am looy am looy wax waaw ah, man man man grande bu Dakar bii daal jaaxal na la boo génn di dal ci marché Petersen bi saway lii mooy lan ñu ne la lii mooy sunna xaw ma nag ña ko xalaat nañ ci sunna am biit mais buñ jàppee ne mooy sunna moom di ko kii mooy ñu ngi ci sunna est-ce que ñoom <laughs> waaw léegi léegi kon mu ne Utarid mii nag daa ne koo xam ne da dem ci buur yi waaw doon jële ci ñoom ñu ko doon doon jëndi waaye ñu koy jox ay cadeau yoo xam ne bu ñëwee di ko jaay ah, Seydina Omar nag fa qaala Omar ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni ra'aytu utaridan yuqimu fi as-suuq hullatan siyara ah yoneen saa sallam man gis naa utarida waaw ci marché bi mu nga fay teg xulla boo xam ne siyara di ko jaay complet boo xam ne ci sooy la fa law ishtaraytaha fa labistaha li wufuudil arabi ida qadimu alayk wa azunnuhu qaala la walabistaha yawmal jumu'a fii li shakki la waaye leer na ci yeneen riwaay yi ah yeneen saa salaam boo jëndoon nag complet boobee ngir délégation arabe yi bu ñuy ñëw ak waaye mu ne jàpp naa ne tamit dane ngir àjjuma yi fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama yalbasu alxarira dunya man la xalaqa lahu fi l axira dëgg-dëgg kii sol gis nga fii xam nga ni la tamit fi l axira bi te imam muslim ah, dina sol xarir sooy kon muy ware ne kon siyara bi la xullatu siyara mais sooy la woon <laughs> du ay rëdd kese waaw parce que sooy après dinañ ci ñëw am na loo xamante ne nag yeneen saa salaam permettre na ko waaw ci nit ki sol yére boo xam ne du sooy waaye moom ay yenn loo xam ne du dépasser lan loolu dinañ ko gis insha allah ci hadis say bon foog naa imaam andiwu ko waaye dinañ ci ñëw insha allah li nga xam ne moom lañ permettre tamit ci sooy insha allahu taala kon mu ne kon li nga xamante ne nii kii sol sooy mooy ki nga xam ci àddina mooy ki nga xam ne amul benn cër yawmal qiyaam alaaxira bés bu mujj ba mu ne falammaa kaana ba'da zaalika utiya rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam bi hulalin siyaaraa fa ba'atha ilaa Umara bi hulla wa ba'atha ilaa Usaamata bni Zaydin bi hulla wa a'taa Aliyya bni Abii Taalibin hulla waaw nee na nag li nga xam ne ginnaaw lii yonent sallallaahu alayhi wa sallam ñu indil ko kado am na ñoo xam ne dañ ne Ukaydir duuma la woon Ukaydir <laughs> maliku duuma <laughs> Ukaydiru duuma ibn Abdul Malik ah ñu ne moom la benn buurub arab la woon boo xamante ne après boroom xam-xam yi dañoo wuti est tuub naan tuubul waaw mel na ne nag li gën a dëgër mooy Ukayd di tuubul waaw neen euh, amoon nay accord na ak yeneen saa salaam waaye ginnaaw yeneen saa salaam am na nañu ne dafa tubbi euh, même bu doon est-ce que jotoon na koo def wala déet loolu wuute la woo xam ne taxuñoo jóg am ñu ne am nañu ne Ukaydir moo ko joxoon moo ko yónnee woon jox ko kado yeneen daal di koy séddale jox ci Seydina Omar ab complet yónni yónni ci Seydina Omar ab complet yónni Seydina Usaama ibn Zaydin al ibn al yónni ko ci ab complet yónnee ci Seydina Ali ibn Abi Talib ab complet <laughs> nee na wa qaala Seydina Ali nag nee mu wax ko ne ko shaqiqha xumuran bayna nisaa mooy Seydina Ali moom da koo leeral mooy après ndax Seydina Ali gis nañ xadiis bam léegi boobu dane man dama ko ah yeneen saa sallam bi ma ko joxee dama koo sol waaye bi ma ko solee génn mu ma gis yeneen saa sallam ma gis ne mer na ah laata way kii mu ne ma joxuma la ko dama la ko joxuma la ko ngir nga sol ali dama la koo jox ngir nga euh, euh, séddale ko sa jigéen ñi muy fawaatimi yaayam bint asad fatima bint asad ah ak soxnaam sayyidatu fatima euh, sayyidatu nisaa'il alamin ah ak fatima doomu sayyidatu hamza bi ak beneen ñu ne fatima bint shayba Euh, euh, nekkoon mbokku koo xam ne ku jege woon Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anil jamii euh, loolu am nañu ne ñoom ñooñu la woon wallahu taala alam léegi kon Seydina Ali radiyallahu anhu yeneen saa saa wax ko ne ko ko séddale nag def ko ay ay ay ay ay ay ay ay musuur ay ay kaala wala ay ay ay ay lu baat boobu ñëwul tey mooy li jigéen ñi mu muuroo seen bopp yi voilà <laughs> xumuran bayna nisaay qaala fa jaa Umar bi xullati yaxmiluha Seydina Umar moom daa jot rek daw parce que daa def ah yooyu saa saa neewoon na ma lii ku amul cër alaaxiraa solo pare mu yónnil ko ko mu yónnee ma ko mu daal di daw si fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha bi yadi wa qad qulta bil bi wallati ma ginnaaw bi nga waxee yebal ma ci ci ci ci complet waxu wax yéen saa salaam ne ko inni lam ab'ath biha ilayka li talbasaha walakin ba'astu biha ilayka li biha waaw dama la koo yónni ngir nga jariñoo ko ci yeneen bii ngir nga man cee amee dara mooy man nga koo jël jaay ko wala nga <laughs> voilà <laughs> mu ne wa amma usaamatu kanta fa nadara ilay rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah sallallahu alayhi ankara ma sana mu ne kanta léegi mu la indil Seydina Umar moom <laughs> daa ndaw si yoneen saa mu ne kantaa Seydina Usaama radiyallahu anhu moom bi affaire yi ñëwee da koo sol léegi nag sol ko moom itam génn nee na yi moom moom da koo sol ah génn nag yoneen saa salaam daal di koy gis xool ko benn xoolu xoolu xool boo xam ne xam na ne yoneen saa salaam bañ na lii mu def quoi <laughs> mu gaaw dem su miji ko waaw fa qaala mu ne ya Rasuulallah sallallahu alayhi wasallam léegi laata muy dem mu ne waaye yooyu waaye yooyu saa saa ma tanzuru ilayya fa anta ba'asa ilayya biha sayna Usaama <laughs> xam na ne yenn saa saa kontaanul xool bi mu koy xool nii di ko fixé di ko fixé xool kontaanuma ci li nga def mu mu ne mu sayna Usaama ne ko mais mais ndawal yàlla saa saa <laughs> waa xool bii nga may xool nag te pour pourtant yow yaa ma ko yónnee de yére bii ma sol sooy bii yaa ma ko yónnee fa qaala yeneen saa salaam ne ko. inni lam ab'as ilayka li talbasaha walakin ba'astu biha ilayka li tushaqqiqaha xumran bayna nisaa'ik waaw ne ko waaw <laughs> man yebaluma ko yónniwuma la sooy bi ngir nga koy sol waaye dama la ko yónni ngir nga séddale ko dagg ko séddale ko diggante sa soxna yi sa jigéen ñi sa soxna yeeg boo amee doom bu jigéen ak ñoon ñi nga xam ne yaa leen yor nga jox leen Seyna Ali moom wax na ko mooy côté am leer na mooy bi mu nekk choc waaw waaw moom la imaam Abdullah ibn Umar ne mu wax ko loolu waaye loolu mooy daa am lu ko jiitu moom itam lii naa Usaama def moom la def sauf que moom laajul <laughs> li Seydina Usaama laaj ne yonent saa salaam <laughs> <laughs> may xool yenn xool def pourtant ko joxoon yaa moom da daa xam ne mer na ne yonent saa salaam ne ko yónniwuma la ko dama la koo joxoon ngeen la séddale ko kon gis nga kon. lii lépp ginnaaw bi ñu gisee lii lépp walillahi alhamdu wal lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi nag kon def nañ le tour walillahi alhamdu wal minna waaw de wër nañ affaire bi walillahi alhamdu wal minna waa léegi léegi léegi nañ taxaw tuuti nañ taxawandi tuuti fii mooy ana lëkkaale bi nga xamante ne moom la am suñu bunt bi dañ naan baabu tahrimi libaasil hariir ala rijaal buntu bi wax xaraamu sol sooy ci góor ñi ak di fi toog ak di ci wéeroog wa jawaaz ak possibilité am li nisa mooy leer na yonentu way sa sam Seydina Omar ibn al-Khattab sur Seydina Ali ibn Abi Talib da ko wax lu leer ne ko shaqiqha bayna nisaa yi Seydina Usaama it mu wax ko ko ne ko dama la koo yebal yebalu ma ko ngir nga sol ko waaye ngir nga séddale ko dagg ko daal di koy séddale sa soxna yi te ku ci nekk ba nga ko solee ba mu la xoolee da gis na leen saa salaam da mer na sëy naa war moom xamoon na ko parce que leen saa salaam moo ko waxoon moo ne ko woon sooy bii mu ne ko te moom mooy li dal ñeewa ko dal mooy moom xamul woon ne lii dafa xaraam moo taxoon bi ñu génnee jàkka ji mu gis utaari digaay mu ne leen saa salaam ah yoneen saa salaam complet bii nag boo ko jëndoon ah ngir délégation yi waaw waaye ngir àjjuma yi yoneen saa salaam ko ne lii baaxul waaw waaw ndax ku amul cër loolu mooy wane eh, eh, que ni lii dafa xaraam parce koo xamante jullit bu amul cër àllaxira lu mu fay def lu muy def ci àddina bi <laughs> waaw mooy ku tus loolu mooy ku tus ku amul cër àllaxira mooy ku nga. kon nag yeneen tubaab yi saa salaam Seydina Omar xam na lool moo tax bi mu ko yónnee mbir mi ginnaaw gi mu daw si ah yeneen saa salaam mooy ah maa du man dama fa amul dara ko. mu ne ko déedéet Omar yónniwu ma la ko ngir nga kii ko de ngir li tusiba minha ngir nga amee ci dara man nga ko jaay moo tax sooy ci kaw noonu dangay nga ne góor mën naa am sooy waaye nag pas pour mu koy sol waaw mën na koo jël di ko jaay waaw tayit bu demee di ko jaay bu ko jaay koo xam ne am na galabatul zanni li ëpp ci njortam que ne waa ji bu ko jaayee da koy solal boppam te góor la kooku amul droit di ko jox yoneen saa salaam moo tax ñii ñii ñëpp da koo jox moom yeneen saa saam ci kaw noonu da ngay gis na yeneen saa saam jàppoon na ne ñii xam nañ loolu parce que le fait que mu yónni ko Seydina Ali ah te waxu ko woon dara yónni ko Seydina Usaama waxu ko dara ba ku nekk ci ñoom ñaar sol ko radiyallahu anhu biñ ko biñ leen gisee mu meq kon mooy ñii ba mu leen leen ko yónni xanaa waroon nañ ko xam waaye xamuñu ko léegi nag mu leeral leen ne déedéet joxuma leen ko ngir ngeen koy sol kon nag lii di leeral ke kon liñ la wax naan la hadith ngi ñëw ci jotaay bii ñu génn lii wane ne li nga xam ne mooy al mazhabul haqq jëmuwaay bi nga xam ne mooy dëgg mooy ne sooy sol soie dafa xaram ci góor waaw dafa xaram ci góor te lii lépp moo koy wane jëfu yonent baay saa saa ak waxu yonent baay saa saa bi mu jëf ak saxaaba yi radiyallahu ba pare teg ci wax jëf gi waaye wax ji ne kiy sol sooy mooy ki nga xam ne amul benn cër yawmal qiyaam taloo gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn fa inna man labisahu fi dunya ay ku fi sol sooy fii ci àddina gu jege gii de kooku moom na ko leer ne du kaa sol fa nga xamante ne mooy alaaxira loolu ah loolu tiital na plus d'un ku am xel waaw ku am xel rek loolu war na laa tiital koo xamante ne amul benn cër moo koy sol kon loolu di wane gravité wu li nga xam ne kon mooy sol sooy waaw ci góor ñi waaw sol foo yi ci góor ñi kon daa nekk loo xamante ne lu xaraam la ndax yeneen saa salaam waxam ji mu wax te nag jullit moom la muy ut yawmal qiyaam mooy am fa cër waaw mooy ñëwee foofu moom amoo fa cër mooy yow moom yàqu nga garaaw na léegi nag mu des mu des waa léegi <laughs> léegi waa mais waa ku sol affaire bi ku sol affaire bi rek mooy yow <laughs> doo am cër foofu waa léegi man am naa benn laaj waa léegi ginnaaw lëkkaale bi leer na ak gunt bi waa léegi waajoo xamante ne nii waajoo xamante ne nii dafa jekki ginnaaw bi mu xamee lii lépp mu def bàkkaar jullit la euh, sol sooy quand même mais waa yow parce que dafa réy quoi ñu wax ko hadis yeneen saa salaam mu ne waaye waaw mooy weddiwu ko de mais dafa rëy xam nga am na léeg-léeg nit loolu dal mooy du weddi de wax ji am na neddul lool de mais ak moo ko jàpp Iblis daal di koy jay ak tamit euh, amaana fañ ko ko waxee mu mer ah te man ngeen di xamal mbir mi ba pare continuer di ko sol waa léegi kooku mooy def na loo xam ne loo xaraam la ginnaaw moo ko xamee waa léegi attention waa léegi kooku moom yowmal xiyaam kon bu demee du fa am dara dañ naan loolu mooy bu ko yàlla fayee waaw kanta yi nga xamante ne mooy tax nag yàlla du ko teg bari na mooy mu tuub waaw laata muy faat walla am ku ko ramm mu yàlla tinu ko tinu ko mu jéggal ko wala borom bi tabaaraka wa taala ci xam si boppam mu daal di koy jéggal ta dara taxut waaw <laughs> waaw moom mi nga xamante ne mooy euh, euh, euh, borom bi tabaaraka wa taala di koy jéggal loolu lépp mën naa nekk waaye bu ko fayee li mu def moo yow qiyaam moom du fa am dara waaw loolu moom c'est sûr waaw loolu moom laa ma xaala amul kaa ñu dem te ñëw moo ci am kon nag affaire bi loolu yëpp lu a am solo la te lu jara bàyyi xel la te lu garaaw la waaw ay di sol sooy ñu la koy wax ngay tay taylu naan bon après yéen booy yi damay wax ni mu demee quoi hein lu tax booy loolu waroo waxoon nañ la waroo ko wax booy bu dee moo la gën a xam diine wala koy toppatoo diine nga gin ko koo xam sax waroo ko wax booy waaw kon nag loolu ay affaire la quoi kon loolu lu am am solo la waaye leneen loo xam ne moom lañ ci war a jànge lu ñu mën a jànge kon loolu dañ ko fàttoon ci pass bee pass inna man labisahu fi dunya lam yalbasu fil axira waaw mooy même lii rek ku ko sol ci ad du ko sol alaaxira du ko sol alaaxira léegi loolu mooy bu ko yàlla fayee xam nga am na julli joo xam ne dañuy def loo xam ne bàkkaar dañu wax leen ko ñu ciy nii continuer mais borom bi mën na koo jéggal mën na jéggalu moom mën na def jëf joo xam ne moo tax yàlla jéggal ko ci waaye diw mën na ko doomam mën na ko ñaanal mu borom bi jéggal ko wala mbokkam boo xam ne jéggal na ko wala koo xam ne dafa ñaanal jullit ñépp yal na borom bi jul yërëm daal di jéggal jullit ñi yàlla nangu ñaan boobu jéggal jullit ñépp ñi al ahyaa minhum wal amwaat ñi faatoog ñiy dund waaw yàlla jéggal la ci loolu ci kaw ñaanu koo xam ne xamoo ko xamula sax waaw daa ñaanal ñëpp rek wala borom bi dara day na tax tax amul moom ci boppam ci ngëneelam ci mbaaxam mu jéggal la te dara taxul loolu lépp daa mën a nekk waaye bu loolu lépp dàqoo borom bi ci maanute mu seetaan ko allaaxira kooku mooy du kooku li muy tekki mooy du dugg àjjana parce que àjjana boo fa duggee borom bi xamal nañu euh, aaliyahum siyaabu sundusin xudurin wastabraq te lool ci ay façon sooy yu kawe moom la ñuy ràngoo moom la ñuy soloo léegi buñ la nee yow boo ko fi soloyee fii bi yow mal xiyaamee doo ko sol loolu day tekki ne doo fa dugg rek ndax doo dugg àjjana ñu naa la eh léegi nag moom doo ko fi doo ko doo ko sol te loolu la ñu ñuy sol ah. <laughs> kon nag moo tax rëy baaxul ko wax parce que loolu mooy beneen feebar la parce que ki mel noonu en fait li gën a tax sax mooy rëy gi nga xam ne mooy nekk ci ñoom buñ leen koy wax ñuy continuer te rëy al azamatu Euh, euh, al-kibriyaa'u ridaa'i wal 'azamatu izaari faman naaza'ahu minhaa ahadan ah, ah, ah, qasamtuhu ci yeneen riwaaya wala ubaali wala azabtu gisoon nañ ko tamit ci Riyaad bi li nga xamante ne mooy màgg màggalu ak mooy ndax bu dee nit moom màgg màggalu kay def waaw ak réeréelu waaw ndax rëy moom yàlla la ki rëy mooy yàlla jaam boo xamante ne nii nag moom euh, day jéem a kii mooy rëy rëylu lay def waaw moom day rëy rëylu ndax mënu la rëy ndax borom bi mooy ki nga xam ne mooy ki rëy waaw waaye euh, kon loolu lu ama am euh, solo la ah kon loolu borom bi waxoon na nag képp koo xamante ne nii da nekk di ko xëccoog man li ma lay def simple la <laughs> waaw mooy dama lay mbugal rek waaw wala ubaal yi te duma faale li nga xamante ne nii eh, eh, mooy lay xew eh, al loolu moom làmbaayu suufu borom bi la wala bu kaw bi waaw képp nag koo xamante ne nii mooy al kibriyaaw da koy xëccoog man dinaa la mbugal waaw te duma ci fekk te duma faale leneen loo xamante ne mooy xew ci kanam Eh, eh, kon borom bi azabtuhu nee na dama lay mbugal waaw kon kon mu ngi noonee léegi nag loolu mooy mooy mooy mooy problème lii ba pare ngay def loo xam ne xam nga ne yeneen saa saam dane lii da koo xaraamal ci góor ñëw nga ne da nga koy sol ah walla iyaazu billaah léegi nag yeneen i njàngat yu am si xadiis yi ginnaaw lii mooy liñ doon wax sànq mooy Seydina Umar radiyallahu anhu fan la gis Utaarib at-Tamimi ibn Haajib at mii di jaay mooy ci buntu jàkka ji loolu dañ ciy xame ne jaay ci buntu jàkka mën naa nekk waaw jaay ci buntu jàkka man naa nekk waaw te bokkul ak li nga xamante ni moom lay yeneen saa salaam doon tere mooy ci biir jàkka nag loolu moo xaraam waaw loolu moom dafa xaraam bu dee ci biir jàkka loolu dafa xaraam parce que yonent bi saa da ko doon tere moo tax mu ne woon képp koo xam ne day ñëw. di seet lu réeram ci jàkka ji ndax waa ji dafa ñëw di laaj di di loo xam ne dafa réer quoi yoneen saa salaam ne ko laa raddaha Allahu alayk waaw yal na bu la ko yàlla ko yàlla delloo xam nga loolu loolu loolu na ah c'est ça waaw <laughs> lan nga bëgg waaw innal masajida lam tubna li hada waaw ndax jàkka yi dañ koo bindul ngir lii waaw yi kenn tabaxu ko borom bi yoonalul ñuy tabax euh, euh, euh, jàkka ngir seen yi waaw di seetlu réer ak ñëw ak inshaadu daal mooy loolu ak tamit di fi jaay moo mu tere hadis bi sayyidina al imam abu an-Nasa'i rahmatullahi alayhi daal di solo yeneen saa salaam Euh, euh, bu leen jaay di tere jaay ak jënd ci biir jàkka waaw waaw di jaay ak jënd ci jàkka da koo tere waaw te bu ngeen gisee kenn ku ñëw di fa seet lu réer wala mu fay jaay dara surtout mu fay seet dara nee leen ko yàlla na bu leen ko yàlla delloo lool mooy ci biir jàkka moo tax mënoo ñëw ñun ñëpp toog comme niñ ko fa waxee woon nga ne ah, ah, ah, ah bon euh, nga xool heure bi moom attends il reste combien euh, bon def na quelque minutes imam bi ñëwagul xaar je vais profiter ah voilà pour euh, sama article yi may jaay wala li may jaay ma yëgal ko waa jàkka ji bu ko defee bu ñu génnee après ñu mën a jënd loolu amoo ci droit ah. amoo ci droit laa wax amoo ci droit parce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi publicité sa marchandise mi ci biir jàkka ji yaa nga taf fa këyit benn la ah. waaw mooy nga taf fa këyit benn la mooy nga taf fa këyit c'est la même chose loolu dañ koy tere non non waaw bu fa ta bu fa taf këyit boo xam ne da ngay naan voilà lii waaye ku bëgg article sàngam na toog na man maa ngi jaay lii ah kon mu ngi noonee déedéet loolu yeneen saa sam da ko doon tere jaay ci jàkka yeeg yooyu mais nag ci buntu jàkka ji loolu ci biti jàkka ji la bokkatul. waaw bu dee ci buntu jàkka ji loolu mën naa nekk te lii hadis bi loolu lay wane que ne loolu moom daraa ci newul bu dee ci biti jàkka ji lool mën naa nekk noonu na Seydina Omar radiyallahu anhu bi ñu génnee rek mu gis loolu mu ne yoneen waa ji di jaay te bu doon ne man da nekk yoneen saa salaam dina leen ne eh lu tax ngeen di jaay ci buntu jàkka ji ah lu tax ngeen di jaay ci buntu jàkka ji mais da leen a rob mu gis ñuy jaay te waxu leen dara te Seydina Omar ne ko ba pare. bool boo nee boo xam naa seetlu ko ñu ne waa Seydina Omar du nee na ko doo jënd lii gis na waa ji jaay kon nag mu ngi noonu kon daal boo jullee ba pare génn gis ci buntu jàkka ji koy jaay loolu mën nga cee jënd dara newu ci mais ci biir jàkka ji non loolu dañ koy tere kon nag loolu dañ koy jànge fii que kon jaay jënd ci buntu jàkka loolu mën naa nekk waaw loolu la <laughs> alaysa alaykum junahun an tabtaghu min fadlillah hmm? amu ngeen benn problème mooy ñi nga xam ne dañoo dem aji ñi dem aji nga dem aji ba pare daal di defaale commerce ah loolu alquran sor euh, euh, fadlan min rabbikum wala fadlan min rabbikum la wax laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa ida afadtum min arafati voilà mooy loolu euh, alquran terewu ko de di demee aji moom lañ doon wax ci wàllu yéene yi ci xadiis ba la ñu gisoon waaw mooy ne boo xasee euh, euh, dugal yéene yi sa boroom tabaaraka wa taala yeneen yi dañuy mën a greffé wu waaw dem naa ngir aji waaye bu ma demee nag ah ma defaale commerce lool man naa nekk te saxaaba yi dañ ko doon def suñu boroom moo leen ko wax ne loolu amul benn ngaañ euh, ngeen sàkku fadlan mooy loo xamante ne xéewalu yàlla yi ngeen di am ci commerce ak yooyu ngeen def ko yi ngeen di am ci commerce ak yooyu waaw bu ngeen di aj bu ngeen aje ba pare kon loolu lu mën a lekk la léegi nag mu des loolu kon luñ ciy jàngale beneen jàngale mooy eh, buñ ci gis mooy bu ci am mooy eh, que ne taalibe bi am na possibilité bu gisee loo xam ne gis na ne baax na ngir kilifa gi mu daal di koy gaaral waaw di say na Omar def ne yoneen saa salaam gis lu rafet mu yéene ko ko loolu dañ ciy jàngale balaa ñuy jàll eh, nit ki bu gisee lu rafet da ko war a yéene ta sëriñ bi waaw moo tax Seydina Omar ba mu gisee lu rafet lii ci saase mu ne yeneen saa sa ah yeneen saa bii de boo ko jëndoon moom waaw bii moom boo ko jëndoon moom ngir wufuud yéen ngir àjjuma yi waaw ñu gis ne kon loolu la waaw kon toppamit dañ ciy jàngale Imaamul Buxaari def euh, noonu ci bunt bi que di rafetal di taaral di sol lu rafet ngir àjjuma booy julli ji ndax yoon suñu borom moo ne xuduu ziinatakum inda kulli masjid yéen ñu gëm yàlla dee leen seen taar di loo xam ne lu correct lu lu ah lu taaru bu ngeen ñëwee di fépp jullikaay fépp foo xam ne fa ngeen di sujoote eh, rawatina jàkk yi nga xam ne ñooy bërëb yi gëneel borom bi tabaaraka wa boo fay dem nga sol loo xamante ne nii eh, day day correct day nekk loo xam ne lu taaru la loolu tamit ak tajammulu li yow yawmil iid dañ ko ciy jànge moo tax imaamul Buxaari yooyu yëpp mu def ci hadis bi yëpp ci wàllu bunt bi mu mu mu ba defal ko ay bunt yoo xam ne ci hadis bi la ko jële mooy di sol lu rafet ngir dem iid waaye ngir dem àjjuma waaye ngir accueillir nit ñi voilà amul nit ñi di ñëw nga sol say daggit naan non man moom man moom damaa dëddu li damaa dëddu addina quoi déedéet yow da ngaa mbaax wala mbaax la dëddu voilà mooy sol lu rafet ngir teeru nit ñi loolu dafa am solo waaw kon loolu lu ama am solo la moo tax fii yeneen tubaab yi saa saam du loolu la ne Seydina Omar non non non loolu baaxul déedéet ko lool de waxu ko lool de moom li mu ko li mu ko li mu ko euh, d'accordul rek mooy li nga xam ne suwa la waaw sooy bii nga xam ne moom la ko wax moom loolu la ko yeneen saa salaam xamal ne déedéet waaw ndax loolu du ko sol lu dul man laa xalaa lahu fil aaxira koo xam ne amul benn cër alaaxira kon loolu lu ama am solo la léegi nag bokk na tamit leneen loo xamante ne nii dañ ko ciy jànge ci hadis bi mooy eh, sëriñ bi it bu dee taalibe bi daf laa gaaral loo xamante ne nii pour moom rafet na pour moom lu baax la nga gis ne loolu ah eh, ci wàllu sharia kat sharia da koo bañ nga leeral ko xamal ko ne déedéet waaw mooy te bu boobaa taalibe moo war a xam ne nekkul ne ah ah que ne euh, lim ko tere mooy proposition bi du lool la ko la ko bañal waaye mooy la mu ko proposé ne ko ngir mu jënd ko loolu la gis ne lii nii jaaduwut ñu koy sol mu leeralaale ko waaw waaye it beneen boo xamante ne nii tamit luñ ciy jàngale mooy bu dee ne taalibe bi daa mu lënt lënt bu am ci moom mu ñëw leerlu ci boroom xam-xam bi mooy ñun ñépp